أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه tey ñu ñëw ci ñaar fukk ak ñeenteelu bind bi ci firib téere Laxdari ñu ngi toll ci faratay sangu ci borom téere bi di bayaane sangu yi gi laabam pare ci yiy waral sangu ñu toll fi doon ko di waxee ni faslun faraidul xusli an niyatu inda shuruci wal fawru wal dalku wal umum faraidul xusli an niyatu inda shuruci wal fawru wal dalku wal umum mu ne faslun aji tàqale wax la faraidu wudu yi faratay njàpp ak niyatu moom mooy bi njëkk moom mooy yéene inda shuruu'i fas ba muy tàmbali booy tàmbalee jàpp booy commencé nga daal yéene yéene bi ñuy yéene kat yëkkati toj bu mag wala nga yéene farata sangu farata wala nga yéene daganal lu ñu tere benn ci benn ci ñett yooyu boo ci yéene rek ci booy sangu farata boo ci yéene yéene boo ci yéene rek baax na yëkkat tëj mag wala farata wala daganal luñ tere boo ci yéene ci yii rek boobaa sangu bi dina baax mu ni wal fawru ak gaaw gaaw bi ñu ko waxee mooy mooy mu waalaat mooy méngale méngale moom mooy cër boo def nga def cër bi ci toog ci misaal tey boo nga laxandikoo nga gaaw saraxandiku loo loo def rek la def lu ci topp te doo ko tàqale doo nekk doo def bi foo bam neexal doo ko def ba loo def def bi ci topp loo def def bi ci topp toftale bi ñu koy toftale te tamit daa am tàqalikoo bu yàgg loolu mooy mooy njëlee dégg wa dalku dalku moom mooy bomb moom mooy ñetteel bi moom mooy ngay bomb boom sa cër boom boom sa sa yaram yëpp moo xam da ngay sotti ndox ba daal di boom wala da ngay sotti ànd ak boom boo ci def bëri baax na en tout cas na boom bu am moo xam day ñëw après sotti wala du mu ànd ak sotti loolu am nañu ak matale sangoo tamit dafa war a matale yaram bi yëpp da ngaa war si boom sa yaram yëpp ba yëpp mat nga ba ndox bi daal di matale bi yëpp yëpp yëpp yëpp ndax loolu tamit dafa war loolu moo tax ñu la. da ngay ci bërëb yu xóot yéeg bërëb yu ràqut yéeg yépp booy sangu dangay ngay fexe ba sa loxo àgg fa nga bomb ko nga doon umu ci def bu dee sa ginnaaw mënoo koo sa loxo mënu fa àgg nga jël lu mel nii lu set loo xam la wala buum la wala len la loolu mën a fexee ba ba ba xëccee ba jotali ko ba mën a bomb sa ginnaaw nga def ko dégg kon faraa'idul wudu yi faratay njàpp faraidul xusli kon faratay sangu an niyatu moom mooy yéene inda shuruu'i xas ba muy tàmbali wal fawru ak gaaw wa dalku ak bomb wal umuumu ak matale wa sunanuhu xaslu yadayni ilal kuucayn kal wuduu'i wal istinsaaqu wal istinsaaru wa xaslu simaaxil uznayn wa hiya suqbatu daaxilatu fi ra'si وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل سماخ الأذنين وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها wa sunanuhu sunnay sangu xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal kuwaayin ba si tëkki jëre yi sunnay sangu bi si njëkk moom mooy nga raxas sa ñaari loxo ba si tëkki jëre yi comme ni ko doon defee si njàpp rek moo tax mun na kal wudi comme comme ni ko doon defee si njàpp noonu nga koy defaatee ci sangu booy commencé sangu njëkk a raxas sa loxo ba si tëkki jëre yi balaa nga leen dugal ci ci ndab wal madmadatu ak galaxndiku moom mooy dugal ndox ci gémmiñ gi yëngal ko yàbbi wala listinshaaq ak saraxndiku moom mooy xëccee ndox mi ci sa bakkan pour pour sa noy pour mu dugg sa bakkan wala listinsaaru ak fiiru moom mooy nga ndox mi ci sa bakkan mu génn wa xasu simaaxil uzunayni ak raxas bën bënu nopp dégg nga boobu tamit ci sunnay sangu la bokk waaye moom borom téere bi dafa def fii nas bi dafa indi na yeneen nas yu indi si moo gën a siiw ci téere yi moom mooy masaa bën bënu nopp moom moo gën a siiw ci ci téere yi dégg nga te fii wala ci nasxu bi euh, masaa bën bënu nopp ndax dégg nga bën bënu nopp boo raxas ndox mën na cee dugg te loolu loolu lay indi moo tax borom téere yu bëri wala ñoom ñenn ñuy sarax al sax nee nañ masaa masaa def moo tax ñu la moo tax ñu la sa sangu amul dara amul benn masaa lu nopp nopp rek la ñuy ci sangu lan mooy gën loolu nopp si maaw moom mooy lan la borom téere bi di firi fii mun la simaaxul usnayn wa hiya moom mooy as-suqbatu bën bën ad-daaxilatu buy dugg fi rasi ci bopp mun la moom mooy bën bën boo xam ne dafa dugg ci bopp boo xoolee sa nopp li nga gis benn bën bën bu dugg ci nopp bën bën boobu moom la ñuy wax ñun la donc masa wa amma safxatul ndaal bagaanu nopp bagaanu nopp li tuddee balaan bagaan moom mooy deru deru bi rek moom moom mel ni mooy palaat ci moom mooy deru nopp bi mun na loolu der boobu nag moom nga gis mu génn carrément ci ndox bi mun na loolu moom fay jib dafa war raxasu zahiriha raxas biti bi wa baatiniha ak biir loolu moom moom da raxas biir da koy raxas mu set wicc wicc dënn bi moom masa waaye deru nopp bi noonu te mel ni comme palaat moom da ngay raxas biir beeg biti bi yëpp loolu tax mun la waa ma safaxatul uduni ndaal dogaani nopp fay jib day war raxasu zahiriha ak biir wasu na nuyu sunnay sangu xaslul yadayni moo may raxas ñaari loxo ilal kuwaayni ba si tikki jare yi kal wudu'i comme jàpp wal madamadatu ak galax ndiku wal istinsaaqu ak sarax ndiku wal istinsaaru ak fiiru wa xaslu simaaxil usnayni ak raxas ban ban nopp wa amma safxat wa xaslu simaaxil usni kon ak raxas bën bënu nopp wa amma safxatul uyuni ndaal bagaanu nopp fa yajib dina war raxas biti bi wa baatiniha ak biir bi wa sunanuhu ay sunnaam xaslu yadayn raxas ñaari loxo ilal kuwaayin bastik jara yi kal wuduy comme jàpp wal marmat ak galaxndiku wal istimtaaq ak saraxndiku wal istimtaaru ak fiiru wa raxas bën bën nopp waxiye moom mooy ak suqbatu bën bën ak daaxilatu bi dugg fira si bopp waaw naa safxatul ujum daal bagaan nopp fay gis day war xaslu zaahiriha raxas biti bi wa baatiniha ak biir bi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu ñoom foofu baneen insha allahu rabbi